وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu dikkaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñu ci suñu chapitre bi di deux cent trente-trois baabu wujubil hajji wa fadlihi bunt bi wax ngëneelu no wa farataalu aj ak ngëneelam ci ñu ngi ci kitaabul hajji benn bunt bi rek ci def ci tool ñu ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa ja'alanaa minhum wa ja'ala jinaanal ulaa ma'waahum wa mathwaahum amiin ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille deux cent soixante-quatorze mu ne woon wa anhu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu umma walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bii nga xam ne moo ci tegu mooy xadis mille deux cent soixante-quinze mu ne wa anhu mu ngi jële xadis ba léegi di ko jële ci saxaabu bi nga xam ne euh, ñetti xadis yi ñu génn ci moom la ko jële woon muy saydina mawlana abu hurayra baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam na nee na eh, al umratu ila al umra mooy ba umra mooy boo ba umra defaat beneen umra voilà mu ne loolu de kafaaratun day far lima baynahuma li nekk seen diggante mooy ñaaw ñaawteef yi nekk diggante yi ñaari umra yi da koy far wal hajjul mabruur kanta ak yi nga xam ne moom la borom bi nangu aj gu baax gi yi nga xam ne amul rafas amul fusuq waaw amul jidaal amul waxi kàccoorte rafas fusuq jidaal ah, ay bakkaar ak nekk fa di xuloo ko tappaasaate di xeexoo waaw laysa lahu kooku aj googu de amul jazaa'un pay illa aljanna lu dul aljana kooku daal borom bi moom danaan ko yow daal aljana bi jëm ko wax jeex na mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al-Bukhari bi imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce ñoom dong ñoo kaa solo ñu dong li al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati daal di woon na solo kitaabul hajji jaami'u maa jaa'a fil umra indi woon na ko foofu waaye al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo moom it ak waa sunanul arbaa ba mu des al imaam Abu Daawuda imaam Abu Daawuda kese ko solowul ci ñoom loolu mooy lan mooy al imaamu eh, at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak ibnu Maaja rahmatullah ala al jamii daal dinañ koy solo al imaamu abu abdillah al-Bukhari rahimahullah mu ko indi abwaabul umra baabu wujuubil umrati wa fadliha bunti umra buntu war umra war gi mu war wa fadliha ngëneelam umra daa war noo xaaral loolu masala xila loolu masala wuute la insha Allah dinañ waaw loolu euh, dinañ ci ñëw waaw waaw loolu dinañ ci ñëw insha allah ah euh, est-ce que umra farata la parce que imam Bukhari kat baabu wujubil umrati wa fadliha wa qala ibn umara radiyallahu anhuma laysa ahadun illa wa alayhi hajjatun wa umra wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma innaha la qarinatuha fi kitabillah wa atimmul hajja wal umrata lillah mais côté bopp nañu ko bàyyeegul quoi <laughs> nañu ko bàyyeegul insha allah dinañ ci ñëw ah dinañ ci ñëw insha allah mooy kene euh, euh, farataalu ko umra kene umra faratal dafa war ak ngëneelam mu ne ibnu umar nee na anhuma di abdallah laysa ahadun amul kenn ci jullit ñi lu dul ne mooy am kabaasit dëgg-dëgg loolu la ci jublu illaa lu dul wa alayhi war na ci kawam hajjatun ab aj wa umratun ak benn umra minimum ci sëg dund waaw wa qaala ibnu Abbaas al imaam ibnu Abbaas nag radiyallahu anhumaa nee na ñu Abdallah moom tamit innahaa la qarinatuhaa ne umra moom la yàlla lëkkaale mooy lëkkaaleeg fi fii kitaabillah ci téeréb yàlla bi ndax borom nee na atimu matal leen al hajj wal umra ak umra lillahi yàlla qarinatuha nag haabee dafa def hajja ak um, hajjatun ak umratun moo tax mu ne la qarinatuha bon loolu dinañ ci ñëw ci biir masala yi ci hadis bi parce que hadis bi euh, mine de rien daa am ay masala voilà <laughs> waaw ci gis ma huwa hukm ma ma ma lan mooy atteem xam nga Imaam Buxaari moom tranché na nee na umra daa war <laughs> léegi na ñëw gis yeneen wax yi <laughs> léegi kon foofu buntu boobu la ko indi mooy premier hadith te moom kese sax lu fa indi moom kese moom kott mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettali nañu ñun Imaam al-Buxaari suñu sëriñ di Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi al-Misri gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn génn ne laa 218 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana malikun gis nga wax nañ la xadis bi imam malik mu ngi ci Muwatta mu ne ki ñu xabaare mooy malik bi malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghayman abu abdillah al-asbahi al-himyari génn àddina la 179 di imamu daaril hijrati rahimahullah an sumayyin mawla abi bakr ibn abdirrahman mu jëla ko ci sumay al-qurashi al-makhzumi abu abdillah al-madani ki nga xam ne moo doon jaatige mooy Abu Bakr ibn Abdurrahman gis nañ keroog seen xadiis Abu Bakr ne bi ma àndeek sama baay ñu dem ci Marwan le gouverneur de Médine mu ne ko yaay Aïcha yaay Ummu Salama de radiyallahu nee na ñu leen saa salam da doon am janaaba ba pare eh, ci kenn ci ñoom ñaar ku nekk ba pare mu xëy woor te fekk sa ngoogu lool Marwan ne ko maa ngi waat ci yàlla ci sa kaw yow <laughs> ay Abdurrahman ibn al-Harith muy Abdurrahman di doomu grand frère Abu Jahl bi al-Harith nga xam ne saxaaba la woon finalement ibn al-Harith ibn euh, euh, Hisham Abdurrahman fekk daa àndoon ak doom ji Abu Bakr bokkoon ci fuqaha ahlil Madina après ma àndoon ak baayam ñëwoon ci Marwan Marwan jël waat ne ko di dem laa wax lii la ñoom Sayyidatu Aisha wax nga topp xalal ko laa wax ci nopp Abu Hurayra yi voilà moo nekk kii moo doon kilifaay kii moo doon jaatige moo ko libéré woon muy Sumayya mawla Abi Bakr ibn Abdirrahman radiyallahu anil jami' an Abi Salih kon Sumayya jëlu ko Abu Salih as-Samman an Abi Salih as-Samman muy Abu Salih al-Dakwan as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export rahimahullah génn àddina la 101 tanta sumay sumay moom côté cent trente am nañu ne ba cent trente cinq wallahu taala alam la génn àddina kon Abu Salih an Abi Hurayrata mu jële ci sëriñam bi sayyidina mawlana ad-Dawsi Abu Hurayra hafizu sahabati ëppalum solo hadith wal mukthiruna min riwayati al-athar Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar moom moo jiitu mooy tête de liste cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith radiyallahu anhu gëre ñu ñëw ci yeneen saa salaam zamanu Xaybar bi xare bi jeexee la ko fekk foofu Xaybar ba nekk ko xam ne dundam yëpp da koo takkoon ak Yonent bi sallallahu alayhi ak ñi nga xamante ni jële ci moom loo xam ne moo ëppalum solo génn àddina nag l'an cinquante-neuf ci xilaafatu Seydina Muawiya radiyallahu anhuma kon mu Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa aljanna te al imaam bii rek fii rek la ko indi moom al imaam abu abdillah al buxaari kaanta al imaamu muslim wa abul husayn rahimahullah moom benn bërëb rek la ko indi kitaabul hajj buntu bi nga xam ne moom la leen ci suraax ñi def baabun fi fadlil hajj wal umra wa yawmi arafa fan yii yëpp moom ñu ngi gis buntu bi muy buntu boo xamante ne nii bu xam-xam solo la kon. mooy mooy man ata hadha al bayt falam yarfus walam yafsuq hadis bi ñu génn fii la woon voilà do sauf que bii moo ko jiitu imam muslim bii la indi bii ñu nekk ni door ceeteg boobu léegi kon mu ngi noonee mu ne kon haddathana yahya ibn yahya al imam muslim mu ne haddathana nettali nañu <laughs> parce que hadis bi madaaram mooy imamu malik ci imam malik la jaar moo tax ñoom ñëpp waa saabu sahihayn wala sahiba saaxiba saxiixayni boo leen gisee ñuy indi rek kële jël na ci Abdallah ibn Yusuf ak ah, Tinnisi yu saway ah, kii nag imaam Muslim nag jële moom ci sëriñam bu mag bi nga xamante ne eh, sëriñ la woon ci imaamul Buxaari Yahya ibn Yahya muy rayhaanatu Nisaabuur mu ne haddasanaa Yahya ibn Yahya muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Manqari Abu Zakariya an-Naysaburi nekkoon xet gu neex waa ahlu Nisapur génn àddina la 226 qaala mu ne qara'tu moom mii daa bokkoon ci ñi nga xam ne boo gisee ñu ñoo Abdallah ibn Yusuf dane axbarana xabaar nañu parce que dañuy nekk ci mbooloo i Imaam Maalik du toog di jàng xadiis yi loolu waxoon nañ la ko moom ard la gisoon ne noonu lañ war a jàngale moom day toog defaru ba ba ba ba ñépp <laughs> waaw Maalik bu doon jàngale xadiis la hawla wala quwwata da ñëw xam ne yii je ne suis pas n'importe où quoi fii moom foo fii moom waaye moom bio boo mën a cott <laughs> waaw day dem sangu ji set defar sol ba sol bu waaye sol bu koo xam ne ku ko gis ràññeeku ci wàllu xam ne kii moom amul daraay caaxaan ak yooyu yooyu ci ay affaire am quoi waajal nag parfum wu waajal xadiis yonent saa salaam waaw akbar ci jàkkaay yonent saa salaam moo doon jàngale yi buñ ñëwee yaaru Yaxya ibn yi ñoom ñoo doon ko doon liiral ñoo doon jàng ñeneen ñëpp day fees gal gaa toog kenn du baax <laughs> tasma'u man nañoo wax la tasma'u illa hamsa saway <laughs> way léegi nag moom mii nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne bu sëriñ bi toogoon imaam Maalik moom ñépp toog ñu war a jàngale xadiis moom waa bokk ñuy lii moo tax boo seetloo Yahya ibn Yahya tout le temps danaan ah kii qara'tu ala Maalik parce que moom daa bokkoon ci ñu doon lire waaye nag ñu raar la imaamu Malik am na ñu mu ñu mu liiral Muwatta jàngal leen ñenn ñi xaaj bi comme alxaaris yi <laughs> non kooku moom dafa yéeme ibn Qanab al-Qanabi la moom lañ doon wax moom moom moom moom moom dafa yéeme woon parce que moom moo taxoon euh, biñ ne ko imaam Malik ne ko mu ne mu ngi jege si mu ne mu ngi jege si taalibeem la ñu ne imaam Malik waaye mu ngi ñëw de imaam Maalik ne mu ngi ñëw waaw après bi muy gën a jeges ñu ne ko mu ngi jeges rek imaam Maalik ay ca jóg jóg leen kuumoo jóg leen ñu gatalu ñu tatagal waaw ki nga xam ne ilaa ahli ilaa xayri ahli ard ki nga xam ne waa suuf tey ki fi gën ci waa suuf jóg leen ñun ñépp man sëriñ bi jóg tëpp tëpp waaye Alqanabi sa waay sa waay fo ngay xam ne ne Alqanabi c'était pas n'importe waaye yow yaa ngi dégg loolu waaye Imam Malik nga xam ne am moom lépp moom moom moom Imam Malik nee boo ko déggee nga xam ne moom kii mooy ñàkk caaxaan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw bu ñëwee fanaan lañ leen jóg ci ki gën ci kaw suuf te muy ab taalibeem mooy kooku muy wax vraiment kooku ku yaakaar ne kooku matul dara fa yàlla mooy yow xamu tus <laughs> yow xamoo dara waaw war nañ laa yërëm te xamal la waaw <laughs> waaw xaana bi moom <laughs> alxaarisi yow saway ah hawla wala quwwata kon mu ne haddathana Yahya ibn Yahya imam Muslim mu jële ci Rayhanatu Nisapur muy Yahya ibn Yahya qaala mu ne qara'tu ala Maalik gis nañ ko sànq mu ne liir naa jàng naa ci kanamu imaamu Maalik an Sumayy gis nañ ko sànq mawla Abi Bakr ibn Abdirrahmaan an Abi Saalih as-Sammaan an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jamii' anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-umratu ila al-umrati kafaaratun limaa baynahumaa wal hajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah na voilà hadis baa ngi noonu waaw hmm? Allahu akbar hmm? léegi euh, ginnaaw yiñ gisee bi nag mooy euh, léegi ana lëkkaale kon taxriij baa goog deuxième ana lëkkaale buntu bi ak li nga xamante ne nii mooy hadis euh, bi ak bunt bi ñu nekk ñu ne lëkkaale bi leer na mooy bi hadis bi lay wax wujubul xaj wa fadli waxoon nañ la xaj bu ñu ko joyalee kiñ ci jublu mooy aj bi ñu xam mais dugalaale la ci suuf umra mais waxuñu wujub boobu euh, mooy aj parce que xajja mooy qasada mooy jublu na boo seetloo ci hadis bi ñu génn man ata imam muslim yu de terme man ataa euh, képp ku dëkkal néeg bi li taxoon kii ne euh, nu mu tudd imaamul xaafid na xajar rahimahullah doon wax ne waaye non kon loolu day wane ne kon euh, mooy parce que ataa moom néeg néegub yàlla bi moom muy kaaba ga kenn ñëwu fa dikkal ko kese pour ak kese umra ci la kon bu boobaa umra kon est-ce que umra dëggalewul ci biir bañ ne mais nag affaire bi mooy umra bokku ci loolu aj la doon wax parce que alxadiisu yufassiru alxadiis xadiis riwaay imaamul Buxaari yi yëpp yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ñëw man xajja la wax te moom bu ñëwee man xajja loolu kenn waxu ci man i'tamara bokkuñ kooku aj lay wax léegi fii al imaamul Nawawi comme que moom mazhabam dinañ ko gis léegi xam nga yaa ngi ma doon wax sànq imaamul Buxaari lim ne <laughs> buntu wujubi <laughs> farataalu war ak aj non umra baabu abwaabul umra baabu wujuubil umra gën ma ya dafa war loolu en fait loolu mooy mazhabu Shafi'i yi dinañ ko gis léegi rahmatullah alayhim léegi Imaam An-Nawawi moom buntu bii bu ko indee baabu wujuubil hajji wa fadlihi mooy aj bi ñu xam lay wax waaye day dugalaale ci suuf li nga xamante ne mooy li ñu naan umra ndax umra façon aj la mais sauf que mooy jublu la ci kaaba gi ngir màggal ko li ta'zimil kaabati wa ziyaarati al-ka'bati loolu mooy al-umra al-umratu mooy az-ziyaara mooy dem ziyaara ji kaaba gi ci façon boo xam ne nag wajhul maxsuus li ma xam c'est pas ñëw yow de ko nu la neex ñëw ne nii yaay yaay man siyaare naa kaaba gi waaye gis naa la waaye siyaare naa waaye après dem sa yoon ba yow loolu fan kan yow defoo dara nga ñëw gis kaaba gi ne doy na ma man moom euh, ziyaare naa ziyaare mooy mooy siyaare gis naa ko siyaare naa ko ñëw sa xaaral ma raay waay raay kaaba gi daal di diw sa xar kanam daw daal di <laughs> ñibbi <laughs> ñu naan la mootamir waaye ban mootamir mootamiroo dara <laughs> xam nga ne wajhun maxsuus waa ab wàll woo xam ne wu ñu xam la boo xam noonu la koy ne saa saa jàngale léegi mooy ñoom sauf que ñoom waxuñu la ne. poids bi ak am moom la farataaluk ak ni mu nekkee farata waxuñu la noonu la umra nekk parce que ak ci arkaanul islam yi la bokk waaw mooy ponk yi nga xam ne ci lañ tabaxe néegu l'islam ak ci la bokk alors que umra bokku ci mais dafa war voilà léegi kon mooy li kaalee bunt bi moom bu la waxee ngëneelu lii buntu wujubul xaj di ware waru ak mooy ne man ñoom dañuy déggaale que ne waru umra moo tax mu indi fi xadiis yi bi mu paree ci wàllu ak lii ware ne ak waram wane ay ngëneelam léegi nag mu dugg ci wàll yi di dugg nag ci li nga xamante ne nii mooy indi ci tuuti laata muy delluwaat ci aj gi léegi nag mu ne kon loolu moo tax mu indi xadiis bi waaw al umratu ila al umra kaffaratun lima baynahuma umra di wane tamit ngëneelam non seulement ngëneelam fii ngëneel gi lay wane waaye après dinañ ñëw ci wàllam mooy àtteem insha allah ci masala bi kon gëneelu umra mooy yeneen saa sam nañu umra ba umra boo umra bi umra waat beneen moom day far li nga xamante ne mooy yi nekk seen diggante léegi nag affaire boobu nag taa indi ay wax ci boroom xam-xam yi mooy waa al umratu ila al umra hmm? parce que loolu mooy umra kon waa ji il faut minimum mu def ñaari umra waaw mu jëlub umra lëkkale ko beneen umra waaw moo tax al-Manawi rahimahullah mu ne mooy umra boo xam ne xaalu kawni zamani ba'daha yantahi ila al mooy diggante ñaari boo defee boobu ra ak beneen umra bi ngay def diggante boobu woo defee umra beneen umra day far li nekk diggante mag ak bi nga bi jiitu woon voilà mais loolu nag sauf que ku mel ni al yi xam nga ñu nga naan imaam Maalik solo na ko bi muy saraaci al-Muntaqa rahimahullahu taala di abul walid sawaay rahimahullah mais ponkal dëgg la woon quoi abul walid albaaji waaw ah, albaaji moom masha allah quoi moom mu ne bon amaana al umratu ila al umra ilaa boobu maa lay tekki waaw pas umra jëm ci beneen umra waaye amaana muy maa mooy ànd comme li alquran ne wala taakulu amwalahum ila amwalikum bu leen lekk yéen ñi yor xalalu jirim yi ila amwalikum di jëmale mooy booleek seen seeni alal ngeen ne ko tuŋaañ waaw koo xam ne orphelin la alal ji yow mi koy gérer moo xam ne jaayam nga wala bàyyi xam nga moo xam wala boog dañoo la am ci yow yaakaar jox la nga koy gérer en attendant mu màgg nga jël ko booleek sa alal naan ko tuŋaañ waaw naan ko till waaw di dépenser rek ñu naan paa bi tay paa bi daa cap de ndeke paa bi cabut tus waaw alalu jirim bi daal moom lay bànneexoo ñu naan biiram bi mooy almeeru ginaar yi ma ne ban almeeru ginaar yi bu tuubul laax ba faatoo noonu mooy almeeru sawara yi nga naan lan ndax inna alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira borom bi nee dëgg-dëgg gaa nga xam ne ñoom ñooy lekk alalu jirim yi ci tooñ parce am na foofu fooy waa ji toll ci ñàkk waa ji gérer alquran may na ko mu lekk waaye bil ma'ruf bu amul dara lu mu ko dundale te foog mu dundal ko te moom itam daa war a dund mais na le nay ut loo xam ne plat yoo xam ne walla dund goo xam ne gu yemamaay mais di profité ci dund euh, alal euh, bi ko bàyyi ji dayil xale bi di ci togg ay reer yu bakkane yoo xamante ni mel ni ñu dëkk ci pale loolu moom du yoon waaw yooyu yëpp il va rembourser wala bu ko borom bi jéggalul wala borom bi jéggal ko dina am problème waaw kon nag gaa yooyu di lekk alalu jirim yi ci tooñ na leen leen lekkul ci seen biir lu sawara te xel seet nañoo dugg sawara kon nag loolu mooy almeeru xal yi la waaye du almeeru li nga xam ne ñooy ganaar yi wala ginaar yi kon mu ne comme foofu rek wala taakulu amwaalakum ila mooy maa booleeg amwaalikum voilà mu ne comme li borom bi wax na mu ne Seydina Isa bi mu ne ci suuratu Saf alayhi salaam li muy wax ak xawaari yu ne man ansaari ila Allah mu ne loolu mooy kan mooy ànd ak man nekk sama ansaar ñu ànd jëm waaw ànd jëm ci yàlla maa jëm ci yàlla voilà kon mu ne kon fii al umratu ila al umra mooy al umra ma al umra mooy umra ak beneen umra dañuy kaffaara di wedd di di di far di effacer li nekk seen diggante waaw waaw mu ne nag bu dee ne gaaya bi fa ida kaanatil lil gaaya mooy bu dee ilaa la kaanatil mukaffiru yal umratul ula parce que ñi ko tekkee ilaa mooy jëm umra jëm ci beneen umra mu ne kon bu boobaa li nga xamante ni moom lañuy moom mooy far mooy umra bu njëkk bi moom lañuy moom lañuy far wala moom mooy far mu ne wa iza kaanat ma bi maanaa maa kaana al mukaffiru umratayni bu dee nag maa ànd ak beneen mooy yii far ñaari umra yépp la waaw léegi nag mu ne te liy tegtale lii li saani hadith al umrataani tukaffiraani maa baynahuma mais hadith yeneen saa salaam bi imaam al bayhaqi solo ci ash-shu'ab mu ne hadith mu ne ñaari umra dañuy far li nekk seen diggante alors mooy bu ilaa en mooy benn bi il faut yow pour beneen bi far il faut beneen bi am boo ko tekkee jëm. waaw alors que bu dee maa mooy bële day effacé beneen bi di effacé yaa ngi gis bi léegi nag moo tax mu mu nootal bu mujj bii ne loolu li koy wane mooy hadith sayna bi bi abu al imaam al bayhaqi daal di indi eh, eh, al umrataani tukaffiraani maa baynahuma ñaari umra dañuy far li nekk seen diggante kon ñu xam ne bu ci nekk ci ñoom day far waaw muy hadith sayna abu hurayra waaye bon hadith boobu al manawi dane so que man xadiis la boo xamante ne nii am na ñoo xamante ne nii man xaw ma leen waaw te gisuma leen ci kutubu kutubu rijaal yi quoi mooy comme téere yi nga xam ne ñooy toppatoo di seet góor ñu nekk ci càllale yi man gisuma ko waaw léegi moo tax loolu nag al imaam al baaji wax al imaam al sindi al madani eh, rahimahullah moom niñ ko fi tudd xaw naa bari tam def taaliqaat yi ci sunanu eh, musnadu eh, imaam ahmad sunanu ibnu maaja ak yooyu rahmatullah alayhi moom mu wax lool ne yahtamilu an takuna ila bi maana ma ay al umra bi ma al umra comme li al baaji wax loolu lu leer la kon euh, léegi nag mu ne bu ne kafaara mooy tukaffiru ila al umra mooy umra bu njëkk bi day day far di jëm ba beneen umra ba ba pare daal di takkook moom ah te ne kon day far yu mujj yi léegi nag suuf ko kon insha allah li imam al yi wax loolu luñ mën a dégg la euh, léegi kaffaaratu lima baynahuma dañuy far seen diggante gis nga imaamul Baaji li moom après da cee teg ne kene maa daal saway kafaaratun lima day far li nekk maa daa bokk min alfaazil umumi quoi daa bokk ci expression yi nga xamante ne nii dañuy dañuy wane lu général lu joyu loo xam dafa yaatu dara wu génnewu ci dara mu ne nag fa fa taqtadi min jihati lafdi takfiru jami'u ma yakunu baynahuma illa ma xassahu dalil mu ne nag comme umra jëm ko beneen umra ma ne bàkkaar yépp lay far ba mu des dut yu mag yeeg yu ndaw yi ba mu des loo xam ne daa am dalil buy ñëw ne ah comme yu mag yi faru ko waaw euh, léegi kantaa ah, al imaam al xaafiz ibn Abdul Bar bon ñoom ay contemporain lañu al imaam al xaafiz ibn Abdul Bar moom àndul ci affaire boobu parce que al Maliki moom it Andalusi Andalusi la woon <laughs> moom mu ne euh, affaire bi euh, kafaaratu lima baynahuma mooy min az-zunubi sagha'ir duna al mu ne eh, affaire bi daal lii la mooy wuute nag al-Baaji dox te dina xaw def allusion moo tax imaam alxaam xajar naan est euh, naka noonu sax euh, kii euh, al imaam az-Zurqaani ku nekk ci ñoom ñaar ñu ngi naan da imaam al-Haafiz ibn Abdul Barr dafa mel ni al-Baaji la ci jublu ko voilà <laughs> al-Baaji ñu ne affaire bi day day day far lépp maa daal ma ne min aw alfaazul umuum day ci kaddu yi nga xam ne dafa joyal la waaw dara génnewu ci bàkkaar yu mag yi lu dul loo xamante ne mooy yu ndaw yeeg yu mag yépp lu dul loo xam ne dalil daa ñëw di wane ne bokku ci waaw al imam abdam abdul bar rahimahullah kon moom mu ne affaire bi waaye kafarat ma bayna mooy min az-zunubi sagha'ir dun al-kaba'ir ba pare mu teg ci mu ne wa dhahaba ba'du ulama'i asrina ila ta'mimi dhalika waaw mu ne leen nag ci suñu boroom xam-xamu boroom xam-xamu mooy boroom xam-xamu suñu jamono ji ñuy dund ñun Eh? xam nga moom contemporain ñoom ñoom imaamul Bayhaqi yi la ñu woon mooy quatre cent yi fin trois cent yi dugg ci quatre cent yi ñoom euh, quatre cent yooyu lañ nekkoon quoi eh? ñoom al imaam Abdul Bar dugg ba ci biir quatre cent yi sax ci biir bi eh? mooy première euh, quatre cent yi quoi l'an quatre cent ay après euh, hijra bi léegi moom moom ak ñoom kii nu mu tudd. alxatib voilà alxatib al-Baghdadi moo doon xaafizu mashriq al imaam abd ibn Abdul Bar moo doon xaafizu maghrib voilà ñoom ñaar ñoo doon les grands pôles de ci wàllu xam-xamu xadiis xaafis bu mag bi nekk mashriq moo doon eh, ki ñu wax léegi alxatib al-Baghdadi al kii grand xaafis xam-xam bu mag boroom xam-xamu xadiis bu mag bu waa maghrib waa waa occident. moo doon al imaam Ibn Abdul Barr al andalusi an-Namari al andalusi rahmatullahi alayhi léegi nag moom.